kon nag ñu ñëwaat ci li nga xamante ne nii mooy nettali bi ba léegi duggaguñu ci li nga xam ne mooy saar bi de ñu ngi tënk ba léegi ci xew-xew boobu la di xaswatu badrinil kubra di xare badar kon nag gisoon nañ ci jataay bii ñu génn ni nga xam ne mooy Abu Sufyaan bi mu ñëwee ci ndox mi ba gis ki nga xamante ne mooy sangu waa Juhayna na gi nag ba mu wax ko li nga xam ne daal ci la gisee après daal ba gis ne mooy neefare yi mu toj mooy li nga xamante ne alafu ahlil madina la lii de ñii Medina lañ jóge te ñaar ñii kon mooy gaayu Seydina Muhammad yi la de alayhi salaatu wassalaam léegi nag Abu Sufyaan ci la ne mes daal di jaari tafes bàyyi sa badar ci li nga xamante ne wàllu càmmoñam waaye nag comme que nag bi nga xam ne ci la doon jege xijaas di jege côté yooyu ba mu jógee Sham dafa doon yëglu bañ ne woon ko ah yow mii de gis nga waa di man ba ba ba fore ci tànku bëy ci wewu bëy ñu ne ko yé am na seydinaa muhammad le alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaan yi ñu ngi lay waajal léegi nag bi mu ñëwee ba mu leer ko surtout fii bi nga xam ne ci la ñëw ci ndox mi ba gis lii fekk yónni woon na laata loolu yónni woon nag ki nga xam ne mooy Damdam ibn Amr al-Ghifari léegi nag dam laata muy ñëw ñetti fan laata boobu sayyidatu Atika nekkoon bàjjan yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa gisoonu gént goo xam ne moom la géntoon doon ko wax mbokkam ma di an Abbaas ibn Abdil Muttalib léegi nag radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne ko woon moo sama mbokk la am mu ne ko lan mu ne ko nëbbal ma bu ko kenn ba pare ma la koy doora mu ne ko waa waxal yow maa ngi lay déglu yow Atika man al Abbaas léegi nag radiyallahu anhuma <coughs> bi nga xam ne nag mu ne ko man de li ma gis sama gént gi mooy damaa man daal dama gént ci gént gi laa gis benn waay boo xam ne dafa war ci benn géléem daal di ñëw ba daal di agsi fii nga xamante ne nii mooy bërëb la benn montagne boo xamante ne nii bu nekk fii ci côté Makka fii nii jege ñu suñu dëkk bi nii yéeg ca kaw naan alan firon ya la xudar naan hay gaaw leen ngeen bëbb génn leen ku demul rek nekk ngeen yéen ñoo xam ne ay trahir kat ngeen mooy ñoo xamante ne nii <clears throat> da ngeen di wor mooy gis seen ñu ñu ñuy nara faagaagal seen mbokk ngeen toog bañ koo jàppale dem leen fa nga xamante ne nii fa ngeen war a xarejeeg ñu seen ña nga xam ne ñoo ñoo ñoo yor ñoo ñoo leen ñoo leen naral lu bon ca fii ci ñett nag mooy ci ñetti fan fii ak ñetti fan gaaw leen génn léegi nag nee na ma gis nit ñi daal di gaaw agsi ci moom léegi waa ji daw dawalaat rëppalaat gileen ginum gën a gaaw dugg ci li nga xamante ne mooy jàkka ji di kaaba gi bi mu agsee foofu gaa yi topp ñëwee foofu rek mu yéegaat ci kaw gëléem gi gën a yuuxuwaat waxaat lu mel na na lan firo ya la xudar li masari'akum fi salas waxaat li ñu waxoon sànk nag léegi nag après mu daal di jël yéegaat gëléem gi dawaat ba fa nga xam ne mooy beneen montagne bi di Abu Qubays mu daal di yuuxuwaat wax lool jël benn xeeru rëy daal di koy sànni bi mu ko sànnee nag xeer wi naaw daal di rajaxoo am fu mu dal ci montagne bi rajaxoo amul benn néeg ci néegu ak këru Makka yi lu dul lenn ci toj toji toj boobu te looyu toj débru xeer boobu lu dul dugg na fa Seydina Abbaas ne ko oh yow si gént gi Atika yéeme na de mu ne ko nag ah kon nag baax na mu ne ko nag ma ko nëbbal mu ne waaw waaye ci gàttal Seydina Abbaas xam nga rek li nit ñi naan boo diw <laughs> naan kii sama kar copain keuse la sama xarit la moom du sama néegu biir lu nekk naa ko wax yow itam nga wax ko ko moom itam mu jàpp ne keneen lool la mbir mi feeñ voilà ba mu ko wax yàlla Walid ibn Utba al-Walid ibn <laughs> Utbah ibn Rabi'a doomu Utbah ibn Rabi'a ma nga xam ne ca suuratu Ghafir doon nañ ko gis moom moom la ko wax sooy ah alwalid sawaay daal di ñoom Utba daal di dem wax ko baay ji Utba ñu wax ko nag daal mu daal di siiw ñu koy waxtaane fu ne mu nekk secret de polichinelle ba Abu Jahlin nee na benn jour man al Abbas nag ma génn nii rek Abu Jahlin ci Kaaba gi fekk gaa yi toog Abu Jahlin ne ma hé <laughs> yaa Abal Fadli yow Abul Fadli ndax moo doon dàkkantelam ndax doomam ci du doon al Fadlu ibnu Abbas radiyallahu anhuma ne ko boo paree ci sa tawaaf boobu ngay def dikkal fii nga fekk si ma fii man Abu Jahlin maa lay wax nii man Abu man Abul Abul Hakam nag la fa dox voilà <laughs> voilà mooy abul xakam dikkal fii nga daal di may am nga ñëw mu ne ko bi mu ñëwee nag ci gàttal daal mu ne ko yow daal dégg naa ni yéen yéen a waa waa banu Hashim ndekete da am yonent bu jigéen <laughs> ah yéen daal seen góor ñi parewuñ naan ay yonent lañ mu ngi ci jublu yonent bi alayhi salaam naan yaa yéey ay yonent lañ léegi daal yéen loolu doyu leen ba léegi ngeen am am yonent bu jigéen. Seydina Abbaas ne nee na ma ko moo loon lu mu doon Abu Jahl Abul Hakam looy wax nii mu ne ko ma ne bàyyi sa dof dof lu yi laa wax yaa gi na xam ne may waaye yow man a gént gi nga xam ne moom la sa bi laa wax daal di gént Aatika da nga foog ne man Abu Jahl ma bi mu yow loolu laa lay wax nii léegi nag mu ne noo waxul dara mu ne ko ah de toute façon waxul dara yaa yaa gi na xam ne wax na dara mais baax na gis nga yéen waa Banu Haashima yéen waa Banu Abdul Muttalib gis nga bés bu ñetti fan la a nañ ko xaar ñetti fan yi gis nga bu ñetti fan yu jotee soo li mu wax li mu ne moom la gént gisuñu ko boo bon dinañ bind fii benn këyit boo xam ne ci kaaba gi lañ koy taf bind ko fi arab yëpp gis ko ne yéen gis nga yéen annakum akzabu ahli annakum akzabu ahli baytin fil arab wallahi man abul hakam man abu jahlin maa la koy wax dinañ bindu këyit taf ko ci kaaba gi ñëpp di ko gis publicité voilà waa banu abdul muttalib ñoo dàq xaj ñoo daq expliquer ci kara ci arab yi léegi nag moo Abul Abbaas nag bi mu demee jigéenu mooy magam yéeg sëram yéeg ñoom ñépp daal di dugg ko waa mooy jigéen ñi jigéen ñi ña ci nekk ay magam ak rakkam dugg ko ne ko yow daal yaa bàyyi alxabiis ku bon ci daal di ñuy dugg di ñu wax lu ñaaw nga toog waxoo dara léegi daal léegi nag ca suba ga dee na comme que loolu benn fan la jàlloon na ñaareel nga ñetteel ba al Abbaas ne bon dinaa leen dinaa fayu ba mu demee nag di fayu ca suba ga dem Abu Jahlin toog mu daal di muy ñëw ci moom quoi ngir mu wax ko la mu ko waxoon démb rek ba nga xam ne noonu lay waxee wax ko lu lu lu tontu ko léegi nee na bi may kii nekk yow Abu Jahlin daal di tëb ma naan moom waa kii damaa ragal di agsi quoi di ma jubal ma fu ma naan ne kii kii ma damaa ragal. ndekete yoo moom moom a ginoon da daa am nu mu dégg te dégguma ko ndekete yoo mu nga dégg ab yuuxu jekki dañu jekkee ñun ñëpp ñu déggandoo gis dam-dam di yuuxu ibn amr di yuuxu ak gëléem gi di di naan allatima tallatima allatima tallatima di yuuxu nag naan o caravane bi caravane bi caravane bi a yéen de ñu gaa yi na lu xaw mu ne ay daal di fa waxoon nañ la dafa dagg galab gi bakkanu gëléem gi la dagg ba nga xamante ne daal daal di wëlbati te loolu arab yi bu ñu ko defoon mooy musiba bu rëy moom la waa ji di wax nii moo xew léegi nag mu daal di dagg loolu di yuux naan allatimata allatima ay way gaaw leen gaaw leen gaaw leen yéen dem ñu ne ko lu xew dam-dam lan yow yow mii lan moo xew mu ne daal xam nga lan la amwaalukum ma Abu Sufyaan qad arada laha Muhammadin Muhammadun fi ashaabi an tadrukuhuma al-ghawth al-ghawth ne leen yéé seen alal yaa jangeen jox Abu Sufyaan mu jóge Sham waay waay Muhammad ak gaayam yi sallallahu alayhi wa sallam saxaabaam yi ànd doom yi radiyallahu anhum ñoom de daal dinañ koy gaaral kar nañ ko kar ko tey ngeen am problème yéen waa Makka al-ghawth al wallooy wallooy di yuuxu nag noonu loon def léegi nag gaay noo payi daal di tëm yu nee na al Abbaas nee na bi ñu déggee loolu bon Abu Sufyaan bon man Abu Jahl faalewu ma man itam faaleetuma ko ndax leneen lu ñu gën a kii te Abu Jahl loolu la déggoon laata al Abbaas di ko dégg léegi nag affaire yi demee noonu comme le al imaam ibn al al Buxaari yu rahmatullah daal di wax daal di solo ne istanfara Abu Jahlin naas Abu Jahlin nag bi mu demee noonu nag bon lii mooy li nga xam ne vraiment non gars ne tey rek ñu xam non Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaahi muy door a laal ak nag <laughs> non tey mu neex léegi Abu Jahlin ak paa yi gars yi nag di wër Abu Jahlin di wër ci kër yi ci kilifa yi naan leen ay woo na ngeen waajal xare bi jëm ndax amatul toog jeex na déggu ngeen li dam-dam wax Abu Sufyaan mi ñu jox suñu alal ji moo ko yónni mu ngi nii agsi na kon nag amatul toog amul di xaar ay tay subaaki tendeefal amul na ñépp génn kilifa yépp nag. nañ génn di wër ci kër di leen di leen wax léegi comme xam ne xadiis mi xam ne moom la Seydina Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu daal di nettali daal jële ko ci Seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar radiyallahu anhu wa ardaah di woo paay naan leen waajal leen kilifa ñépp nañ génn léegi nag gars di waajal kenn kese demu loon muy Abu Lahab parce que Abu Lahab daa am benn waay boo xamante ne nii mbokk la woon ci Abu Jahlin moom moo ko yoraloon alal léegi nag Abu Jahlin ne <laughs> kii Abu Lahab tabban lahu <laughs> après ne ko léegi yow di ngay def man manumaa dem ndax damaa nekk ci mooy bon moom manu la dem quoi léegi nag ni ñuy def mooy ah yow da ngay da da nga may comme que nag ma yoroon xale ala manoo maa fay léegi yow yaa may demal voilà yaa may demal ci xare bi taxaw fa sama place man Abu Lahab ñépp xam ne man maa nga Badar mais yow yaa ma fay taxawal voilà léegi nag lool boo ko defee rek man kéegi kitoo nuñ quoi moo yoree la la dara léegi nag affaire bi nag noonee demee léegi nag muy wër abu abu jahlin di wër di wax ba agsi ci umayyatum na xalaf mu ne umayya yaa aba safwan aywa ah dégg nga li ma li nga ñu li ñépp dégg waajalal yow sang nga abu safwan ne mo la moo ci xadiis imaamul Buxaari bi rahmatullahi alayhi ndax foofu avec <laughs> Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu bi yonente bi alayhi salaam ak saxaaba bi gàddaayee dafa ñëw be comme que da doon dem Makka léeg-léeg léegi waaye xaritu Umayya la woon ibn Xalaf léegi nag bi nga xam ne ci la fa ñëw Makka noon léegi bon mu ne ko xoolal ma benn waxtu woo xam ne dinaa ci du du bari ay raj-raj loo daal ma mën a nekk koo xamante ne damay dem wër Kaaba gi umra daal léegi nag mu ne ko xaaral mën a tawaaf mu ne ko xaaral ba bëccëg gi ba mu xaw a ba xaw ba mu xaw a kii mooy jamono ji nga xam ne day xaw a tàng kenn du bari ay côté yoor yoor kenn du bari noon wala boog même après ay tisbaar jamono yi nga xam nit ñi dañuy sieste yow nag nga ñëw nga génn bu ko defee nga dem wër kaaba gi bu ko defee lu am kenn ku fa nekk daanaka léegi nag bi muy ñëw noonu di wër muy wër rek. moom moom Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu boobu jullit la mais Umayya yéefér la ndax ci waa Makka yooyu mais xaritam la woon ndax Umayya bu doon dem Sham da jaar ci ci ci Sa'd ibn Mu'adh Medina bu daal fay def mu daal di koy ko mu daal di dal après daal di delluwaat Makka wala del buy dem Sham moom it moom Sa'd bu mësoon a ñëw Makka tamit radiyallahu anhu mooy ci moom la doon dal léegi nag Umayya bi waxee lool muy wër nag bi mu ñëwee ba ñuy wër muy wër Kaaba gi rek Abu Jahl daal di koy repérer rek gis ne eh ne ko yaa Aba Safwan gis kii waa muy muy muy Umayya xam nga Umayya woon te daa amoon yaram daal di woon nekk ku kii Abu gis ko ne ko yaa Aba Safwan waa koo àndal ci naaj wu tàng wii muy wër Kaaba lii mu ne ko Sa'd mu ne ko Sa'd man Sa'd Sa'd <laughs> mu Yasrib mu ne ko waaw ah moom la de mu ne moom ñu faj su moom suñu noon bi ba pare ñëw ne day wër Kaaba gi quoi